waaw ba mu jëloon ak ñoom laan naahum fecc guñ ko fecc bañ koo jàpp ci laa leen euh, laanu woon daal di leen euh, rëbb waaw wajaal naa ñu def xulubahum seen xol yi qaasiya mu wow koŋ yuharrifuuna al kalima ñu ngay euh, tahrif di soppi kàddu gi ci lenn ci bërëbam yi waaw di ñoo dàq falsifier falsification wanasu ñu bàyyi siyamaa hazan cër bu mag mimma dhukkiru lañ leen doon fàttale bi ci loolee kon mooy du dañ koo fàtte dañ koo bàyyi waaw kon yii nii yëpp ah, ak ca suuratu taw ba nasu nasullaha fa nasiyahum waaw <laughs> mu ne gis nga yéeféer yi yéeféer yi xam nga lu leen dala nasullaha fa nasiyahum waaw munaafiquuna yi al munaafiquuna wal munaafiqaat ba'duhum min ba'd ya'muruuna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'ruuf wa yaqbiduuna aydiyahum nasu llaaha fa nasiyahum innal munaafiqiina humul faasiquun mu ne naafiq yi yu góor yi yu jigéen yi lenn yi ñooy allié ñeneen ñi dañuy digle lu ñaaw tey tere lu baax ba pare fuñ nee dépenser leen ci seen alal yoonu yàlla ñu bañ ba pare di di nayloo nit ñi. waaw alladina yabxaluuna wa ya'muruna an-naasa bil buxli mooy ñoom dañoo nay du ñu def ci chantier bi yàlla ba pare digal nit ñi nay mu ne wa yaqbiduna aydiyahum ñuy nëpp seen loxo yi du ñu dépenser mukk ci yoonu yàlla waaw lu dul ngir ngistal bu ci loolu jógee duñ leen tudd ak yooyu kenn du def nasullaha borom bi ne dañoo bàyyi yàlla di jëf ngir yàlla tey ba boole yàlla ci seeni mbir te bàyyi seen nifaaq bi fa nasiyahum borom bi bàyyi leen seeni kufru seen nifaaq giñ nekk innal munaafiqiina dëgg dëgg naafiq yi humul faasiquuna ñooy kaccoor yu mag yi kon nag aaya yi nañ ci yem yi léegi nag mu des nañ dugg nag waa léegi yow aaya yi léegi ku mokkal alxuraan fàtte ko moom lii lépp da koy dal li yenn hadis yi la wax ñu ne la loolu la ñuy ñëw léegi insha allah bon nga ne bon attends attends parce que des na waaw parce que man naa dégg am na hadis bi yeneen saa salaam doon wax ne moom eh, bu dafa dégg kuy jàng alxuraan ci kii bi quoi jàkka ji mu ñaanal ko ne ko kii fàttali ne ma fàttali na ma ay yoo xam ne fàtte woon naa ko <laughs> waaw est-ce que doo ci boole boobu ma ne la wax nga dëgg ngeen ko ci boole waaw sayyidatu hadis boobu mu ngi ci sahihayn bu say hadis sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ngi ci musnad imam Ahmad naka noonu al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi Euh, euh, non al imam Abu Dawud daal na koy solo al imam euh, Ahmad mu ngi ko ndi ci kitaabu fadaa'ilul Qur'aan baabu nisyaanil Qur'aan waaw mooy sayyidatu Aïsha ñu bu jële bon càllalam dana haddathanaa Ahmad ibn Abi Rajaa ibn Ayyub al-Hanafi Abul Walid al-Harawi rahimahullah mu ne haddathanaa Abu Usaama mu nekk ñu nettama Abu Usaama Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullah an Hisham ibn Urwa mu jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abul Mundhir rahmatullah ala al-jami' an abihi mu jëlee ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu an al-jami' an Aisha mu jëlee ko ci taam taam sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qalat mu ne sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yaqra'u fi suratin bil-layl fa qala yarhamuhullah laqad adkarani kada wa kada ayatan kuntu min surati kada wa allah <laughs> yonent bi alei saatu salaam ci boppam <laughs> dafa dégg kàddu benn waay buy jàng alquran ci biir jàkka ji dinaa fi la ah eh, ci guddi gi yonent bi saai sallam dégg ko yàlla yërëm <laughs> am na ñu ne Abdallah ibn Yazid al-Ansari la am na ñu ne Abbad ibn Bishr la mais amaana du Abbad ibn Bishr parce que euh, bon nettali niroo daa dégg rek Seydina Abbad di di tari euh, naka noonu Sayyidatu Aisha moo ko nettal mu ci Sahih tamit mu ne Sayyidatu Aisha kii ma dégg du baatu kaddu Abbad Abbad mu ne ko waaw mu ne yal na ko yàlla yërëm alors que bii mooy moom da koo wax non seulement mais da koo wax. Euh, <laughs> li nga xam ne mooy da ko fàttaloo mooy da ko fàttali waaw da ko fàttali waaw mu ne yarhamuhullah way yal na ko yàlla yërëm waay kii laqad dëgg-dëgg ak fàttaloo na ma fàttali woona def na ma fàttali ko kada wa kada aaya lii wag lii ab aaya boo xam ne kuntu unsiituha dañ ma koo fàttala woon man yonent bi alay saa saa min suurati kada wa kada ci sàngam ak sàngam ba ma déggaat ko moom nii mu koy jàng ma fàttaliku ko <laughs> allah kon yonent lay saasaam ci boppam loolu dal na ko mooy fàtte waaw bii fàtte la du bàyyi <laughs> parce que hachahu muy bàyyi mooy fàtte voilà léegi bon am na beneen xadiis boo xam ne tamit euh, euh, ba léegi ci buntu bi al imaamu euh, al xaafiz al buxaari naka noonu imaam muslim solo na ko al imaamu ahmad ñoom imaamu tirmidi ibnu maaja no imaam ibnu maaja solo ko imaam an-nasaa'i rahmatullah ala al jamii Seydina Abdallah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil Ibn Habib radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam nee na maa li ahadihim yaqulu nasiitu ayata kayta wa kayt bal huwa nusi <laughs> waaw yeneen tubaab saa salaam ne lan moo lan moo dal kenn ci yéen lu tax kenn ci yéen di wax naan nasiitu ayata kaza wa kaza fàtte naa laaya bii yóg bii bii yóg bii ah non non non bal li muy wax huwa moom na wax nusiya dañ maa fàtteloo voilà voilà parce que nasiitu day jóge ci càggantuwa waaw alors nu siitu mooy loo xam ne yow ah, dañ la koo yen amoo ci choix waaw koo xam ne du tayee fam la fàttee waaw nekk koo xam ne dafa préoccupé wu ci jàngale wala nekk ci jihaad yi wala nekk ci yooyu mais dina xoolaale alxuraan bi mais après am yoo xam ne rikki na ko ci mu ne loolu na wax loolu nanu ne nu siiyaa voilà comme nu siitu waaw lu tax nit kii di wax lool waaw moo tax ci benn riwaaya dane kitaabu fadaa'ilil qur'aan ba léegi baabu istizkaaril qur'aan wa ta'aahudihi mu ne bi'sa maa li ahadihim an yaquula nasiitu aayata kayta wa kayta bal nusi wastazkirul qur'aan fa innahu ashaddu tafassiyan min suduurir rijaal minan na'am. Allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ñaaw na waaw bi'sa ñaaw na waaw maa li ahadihim lan moo dal du lu rafet de lan moo dal kenn ci ñoom an yaqula naan nasiitu aayata kayta wa kayta damaa fàtte aaya bii am na fa aaya nangam aaya nangam fàtte naa ko mu ne déedéet bal li am ba des nusiya na wax dañ koo fàtteloo waaw na wax nusiya dañ koo fàtteloo <laughs> kon mu ngi noonu Allahu akbar <laughs> waaw <laughs> léegi nag mu ne mu tekki nag ay xadiis yu mel ni xadiisu yi imaamu Nawawi di indi après te ñu war koo gis ci jotaay yii di ñëw dugg ci ñaari xadiis yi mu fi indi yonent saa salaam ne was wastazkirul qur'aan dee leen réviser al qur'aan dee leen fàttaliwante al qur'aan waaw di toog di jàppalante waa yow lii ngeen di waxtaan ci mbir yi di ci tari di ki di xoolaat di def muzaakara ci wàllu al qur'aan dee leen ko def de waaw bu ngeen ko defee nag ah loolu day tax di jox benn information bu capital man yoneen saa sal fa innahu gis nga dëgg-dëggoo alquran ashaddu moo gën a mooy rocceeku da mooy tafassiya mooy tafalluta c'est la même chose comme ay hadith yi kii nar indi imaamu Nawawi rahimahullah min rijal moo gën a gaaw rocceeku ci dënnu góor yi mi na naam que gëléem gi nga xam ne da nga koo takkoon waaw te mooy de mu ne fes seetluwoo takk bi takk ba yolom na ndekete nga jekki ñëw fekkoo fa duus dare dere dere dere dere dere dere dere dere moo alquran ko gën a gaaw nag ci gaaw rocceeku ci dënnum nit ki dem yoonam waaw kon nag deeleem ci li li def mudaakara di ci dellu di réviser waaw loolu foog ngeen koy def sinon rek day dem ni warama ah. <laughs> waaw kon lii nii lépp <coughs> kon ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna mën nañoo yem nii ci xadiis yi léegi nag mu des waa ginnaaw lii léegi nag ñu ñëw nag ci suñu aali kalaj gi <laughs> waaw waaw mooy waamee nit bu mokkalee fàtte loolu ah hadith yi nga fi njëkk a de day wax ah tar de waaw ajzam day nekk koo xam ne ku dog ci lépp bu yiw la wala boobu loxo ya day dog wala du am benn lay bu ëllëgee ca kanamu boroomam ah waaye tamit bokk ci bàkkaar yi gën mag azam yi gën a mag min ayatin utiyaha rajulun fanasiyaha waaw mooy aaya bu ñu ëndil ab waaye mu daal di koy fàtte kon loolu boo seetloo mbir mi yëpp ci nisyaan gi nasiya mooy lan leer na ne yu mujj yi ñu wax moom ak fàtte la yoneen saa salaam bi mu ne rahimallahu yal na ko yàlla yërëm diw mi waay laqad azkarani kada wa kada aaya fàttali na ma aaya nangam ak nàngam ci saar nangam ak nàngam loolu moom fàtte la loolu dëppoo nañ ñëpp d'accord nañ ci waaye it le fait que hadis Mawlana Ibn Mas'ud bi bimu ne lu tax bi fata ñaaw na lu tax kenn ci yéen kenn ci ñoom naan nasiitu loolu it fàtte la ayata kada fàtte na nay wax nusiya léegi moo tax comme que fay dangaa bëggoon ñu boole ci lii waaye yële ñoo ñu gënoon a soxal mooy léegi aaya yooyu mais attends kon affaire bi ku mokkal dara bàyyi ko euh, fàtte ko yow da ngay am bàkkaar wala yi yëpp la yuñ tëkk ñu dala ciy dal ah kon loolu mooy wax léegi loolu dañ déglu li al imaam al xaafid euh, euh, Ibn Hajar rahimahullah daal di wax mu ne waxtalafa salafu fi nisyaanil qur'aan ci xadis bi ñu gis sànk la ko indi mooy xadisu euh, kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu nisyaanil qur'aan hein hadith cinquante trente-huit bi mu koy sharaa ci la wax lii moom al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne waxtalafa salaf fi nisyaan al Qur'aan mu ne boroom xam-xam yu dawlu yu baax yi de wute nañ ci waa ku fàtte al Qur'aan nag <laughs> ku ñu fàtteloo al Qur'aan nañu wax loolu dëppook li ne <laughs> saa wax bu ne fa minhum am na ci ñoom man ja'ala dhalika min al am na ci boroom xam-xam ñoom dañu jàpp ne lool moom kaba kabaara kabira la mooy bàkkaar bu la <laughs> waaw ah, mu ne wa axraja abu ubayd min tariq ad-dahhak ibn muzahim mawqufa mu ne abu ubayd al ibn sallam rahimahullah dafa soloo jële ci yoonu ad-dahhak abdullah ibn muzahim hadith boo ba ci Abdullah qaala mu ne ma min ahadin amul kenn koo xam ne ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin ahdathahu li anna Allah yaqul wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum moom mu ne amul kenn koo xam ne jàng na alquran ba mokkal ko après mu fàtte ko lu dul loolu nag bu la ne alquran mooy nga jàngub saara ci yam tamit nga jàngub aaya fàtte ko mu fàtte ko lu dul ne daa waral bàkkaar boo xam ne moom la def la ndax borom bi tabaaraka wa taala kat dane wa maa asaabakum la yëg leen ne lépp lu leen dal min musibati lu leen dal ci lu dul noonu fa bimaa kasabat aydiikum mu ngi jógee ci li nga xamante ne nii seeni loxo seeni yoxo ñoo ko fàggu waaw mu ne wa nisyaanul qur'aani min a'zamil masaa'ib léegi nag borom bi bu waxee lii kon musiba yooyu mu ne ta bu la dalee loolu mooy wane ne yéen lu ngeen fàggu la te nag fàtte alquran min a'zamil masaa'ib bokk na ci musiba yi gën a rëy kon nag mu ngi noonu mu ne wax tajju ñi wax lii ne kabira la daal dinañuy tegtaloo ci xadis bi ñu njëkk a wax mooy noo beneen bi mooy xadisu euh, Mutalib ibn Hantab bi bi al imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i rahmatullah alayhima daal di solo te loolu taxawoon nañ ci sànq ba léegi hein léegi mu ne ñoom moom ci loolu lañ tegtaloo waaw bimu ne yeneen saa sallam ne uridat eh, eh, alayya dhunubu dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-qur'an utiha rajul thumma nasiyaha voilà <laughs> mu ne dañ maa gaaraw sama eh, bàkkaari xeet mooy am nga xadis bi commencéwul foofu mais par istidlal bi mu ci soxla ngir tegtaloo loolu rek la jël ah loolu lañ jël waaye gisuma bu gën a màgg gisuma bàkkaar bu gën a màgg saar bu ñu jàng bu ci alquran bu ñu jox ab góor après mu daal di koy fàtte wala mu daal koy bàyyi <laughs> nii dañ koo tekkee mu daal di koy fàtte waaw waaye imaam hafiz rahimahullah mu ne waaye nag fi isnaad yi da'fa ci càllalam am na ak wéradi gu fi nekk ak faiblesse mu ne waqad axraja te dëgg-dëgg soloona ibn abi daawuda min wajhin aaxar mursal nahwa mu ne ibn abi daawud rahimahullah soloona ci beneen wàll boo xam ne be moo loolu nag mursal la tamit àggul ci yonent saa salaam xam nga bu Mutalib na Hantab bi dañu Sayyidina Anas la ko jële mu ne yonent saa salaam nee na mais boroom xam-xam dañ ci eh, gis nga ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam daarimi imaam Euh, Ali ibn al-Madini naka noonu imaam al-Hafiz ibn Hajar gis nga muy naan fii isnaad yi da'f ah, nekk na ci càllalam ak wéradi mu ne kon Ibn Abi Dawud solo na ci beneen wàll woo xam ne mursal la ndax waxu bu mel ne xadiis sayna Anas bi radiyallahu anhu mu ne wa lafduhu wa a'zamu min haamili al-Qur'aan wa taariku mu ne gën a màgg mooy min ci bàkkaar ki yoo xam ne daa yenu alquran borom bi da koo yen alquran mooy jox ko xam-xamu alquran mooy mu mokkal alquran wa taarik ba pare bàyyi ko waaw waaw kon mu ne wa min tariq abil aliya mawqufan yi yëpp ay mawquf la mooy àggul mu ne ci euh, euh, soit <coughs> ci taabi'i ci taabi'i la yem abul aliya rahimahullah mu ne kunna na'uddu min a'zami adh-dhunub an yata'allama ar-rajul al-qur'ana thumma yanamu anhu hatta yamsa mu ne ñun ñoom taabi'i la ñu Abu Ali mi rahimahullah mu ne ñun de doon nañ jàppe yi gën a màgg ci bàkkaar yi nit ki jàng alquran ba pare mu nelaw fàdd ko ba ni nga xam ne noonu la koy fàttee mu ne isnaadam jayyid mais suuf ko loolu waxu taabi'i la voilà dam baax na mu ne wa wan tariq ibn Sirin bi isnaadin sahih fi alladhi e, yansa alquran kaanu yakrahunahu wa yaquluna fihi qawlan shadidan waaw mu ne al imaam ibn Sirin rahimahullah solo nañ ba ci moom ci sanad boo xam ne bu wér la ci ki nga xam ne daa fàtte alquran mu ne ah kaanu ñoom da nekkoon nañ saxaaba yi lay wax ak euh, salaf yi yakrahu naw ndax moom mina salaf euh, euh, muy sayyidina Muhammad ibn Sirin al-Basri rahimahullah mu ne ci sanad boo xam ne bu wér mu ne ki nga xam ne mooy wàcce mooy mooy fàtte alquran de ah ñoom doon nañ wax ci moom kaanu yakrahu naw ñoon nañ affaire boobu de te doon wax ci mbiram mbiru waajoojooy wax ju tar mu ne la wala wali abi Daawuud an Sa'd Ubaada yi gis nañ ko marfu'an mais xadiis dara wéeru ci mooy xadiis Seydina Sa'd ibn Ubaada bi ak Ubaada ibn Saamit man qara'a al-Qur'aana thumma nasiyahu laqiya Allah wa huwa ajzam loolu gis nañ ko ku fi jàngal Qur'aan fàtte ko di nga yàlla say loxo dog wala da ngay dog doo amati lay wala da ngay dog ci wiiw kon loolu gisoon nañ ko mu ne wa fi isnaadihi aydan maqaal lool ci sanadam am na maqaal wax nañ la ci taqribu tahdib nee na sawaay matruk la ah voilà <laughs> waaw mu ne waqad qaala bihi min ash-shafi'i abul makarim ah, wa ruyani mu ne ab ñi wax wax ji ne moom bàyyi mokkalo alxuraan fàtte ko kabira la bàkkaar bu mag la bokk na ñi am na ñu ko wax ci shafi'i yi seen mbokk yi ñoom bokk na ci ñoom abul makarim ah, wa ruyani ñi ah, loolu la waaw ñooy eh, wax tajja mu daal di so eh, daal di layale waxam ci ak position bi anna al-i'rad an at-tilawa yatasababu anhu nisyan al-Qur'an ndax du mooyu al-Qur'an du mooyu jàng bi bokk li mooy waral mooy yow nga fàtte al-Qur'an te wa nisyanuhu te fàtte ko yadullu ala adam al-i'tina'i bihi wa at-tahawun bi amri te fàtte ko moom li muy tegtale mooy yow da ngaa jox solo yitte al-Qur'an ba pare di ko sàggane sàggane ay mbiram mu ne wa wa qaala al-Qurtubi imaam al-Haafiz ba léegi rahimahullah mu ne kanta imaam al-Qurtubi nee na rahimahullah man hafiza al-Qur'aan aw ba'dahu faqad ah, ah, alat waaw rutbatuhu rutbatuhu bin-nisbati ilaa man lam yahfaz fa izaa axalla bi haadihi ar-rutba ad-diiniyya hattaa tazahzaha anhaa naasaba an yu'aaqaba alaa zaalik fa inna tarka mu'aahadati al-Qur'aan yufdii ilaa ar-rujuu'i ilaa al-jahli wa ar-rujuu'u ilaa al-jahli ba'da al-'ilmi ash-shadiid waaw mu ne al imaam euh, <laughs> al-Qurtubi mu ne képp ko wattu al-Qur'an mokkal ko wala lenn ci al-Qur'an kooku kawe na rut martabaam kawe na eh, par rapport ak boo ko gam-gam lekk ki nga xam ne moom mokkalu ko wattu ko léegi nag bés bu dox bu bu sàgganee ba fellu loolee jóge ci ci ci rat ba rut ba diiniyee goo gële mooy martaba boobay nga xam ne diinee ko fa teg muy mokkal lenn ci al-Qur'an wala al-Qur'an bi yëpp tax mu kawe keneen ku melul ni moom mu jóge foofu di di rot di rot ba wadd foofu ci manta boobee kooku moom yelloo na ñu daal di koy mbugal eh, li nga xam ne ci loolee mu def ndax bàyyi di réviser alquran di ci delluwaat loolu li muy yóbbu mooy dalay yóbbe bëbb yóbbu la ci gaa nga dellu ci griir te dellu ci griir moom mbir la moo xam ginnaaw bi nga xamee loolu lu tar la waaw mu ne wa qaala Isxaaq ibn kanta al imam ishaq ibn rahawayh rahimahullah mu ne yukrahu lirajuli an yamurra alayhi arbauna la yaqra'u fiha alquran mu ne sit nañu si bees nees ñeel nit alhamdulillah muy romb ci moom ah li nga xamante ne quarante jours ñeent fukki fan yoo xamante ne la yaqra'u fiha alquran te ci jàng alquran loolu sit imam alhafiz fii la yemale li mooy wax léegi kon moom dala wax rek ñi nga xam dañoo jàpp ne kabira la mais waxul beneen côté bi léegi nag dañ ñëw ci beneen côté bi xool li nga xam ne moom la sahibul ibriz min kalaami sayyidi abdil aziz ad-dabbagh ash-sharif al-maghribi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ak an uh, tilmidihi di sayyidina ahmad ibn al-mubarak al-lamti daal di wax rahmatullah alayhi léegi moom mu ne fekk dafa laaj euh, ki nga xamante ne nii euh, mooy sëriñ bi moom Ahmad ibn al-Mubarak dafa laaj a Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh taalibe di sëriñu di di di turandoowu maam Abdul Aziz si bu Seydil Haaji Malik ibn Usmaan alayhim ridwaanur rahmaan moom la tuddee Cheikh Abdul Aziz si men ah radiyallahu taala anhu bu ko doon laaj ci xadiis euh, imaamu Tirmidi bi ak imaamu Daawuda bi ak al imaam at-Tirmidi mooy xadiisu al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab euh, rahmatullahi alayhi lim jël ci Seydina Anas léegi bon fekk mu wax ko affaire bi ne ko sauf eh, ñu mel ni ñoom al imaam al Bukhari rahmatullah alayhi dañu jàpp ne xadiis bi jafe naa jox ko loolu ndax Mutalib eh, ibn Hantab eh, defe naa jële ci Seyna Anas gis nga Ali ibn al Madini da ko doon bañ ne loolu amul waaye bon ci gàttal moom mu jàpp ne xadiis bi dëgg ci wàllu càllale noonu comme li imaam yooyu wax waaye euh, moom am na yeneeni par yu muy xadiis yoo xam ne wax dëgg concerné wuñu <laughs> waaw loolu ku ko yàlla may alhamdulillah waaye lu règle boo xam ne moom lañ mën a teg naan ciy nangoo xadiis waxoon naa la fi ne moom Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu euh, alayhi aziz dafa nekk koo xam ne borom bi da ko euh, xutbu zamaan la woon te borom bi da ko ubbi woon ci xeetu xam-xam yu yéeme te bokk na ci xutbu yi jaar ci kaw suuf yi nga xam ne en yi ñu gis yi ñu gis seen mbir bokk na ñi nga xam ne ñi ci gën a yéeme ci la bokk eh, te bokk na ci li ko borom bi mayoon mooy njàngam soriwul woon waaye teewul woon hadith yi yëpp buñ ko waroon wax di ko laaj comme liñ gisoon ci wàllu gént yi daanaka moom rek kese lañ doon moom après moom lañ doon gis mu ñuy leeral affaire yooyu ci al <laughs> moom hadith yonent saa salaam boo ko waxee day man a ràññee est-ce ci yonent saa salaam moo ko wax wala déet parce que leer yi génne ci kiy wax hadith bi hadith bi day am leer bu ci génne loolu réalité la mais ñépp ko man a gis. moom nag borom bi da koo wuññiloon loolu waxu yonent bi alayhi salaam dafa am leer leer la mooy leer ci boppam waaw hatta xadiisu muttafaqun alayhi ak xadiis boo xam ne kenn ci ñoom kesee ko solo moom da ko doon ràññee ci loolu xam nga kooku loolu lu ko yàlla may la loo xam ne manoo jël nag loolu ne léegi lii mooy règle mukk loolu manu la nekk règle ngir ñu ciy wërale xadiis waaw ku ko yàlla may nag individuellement yow laqad a'tita xayran kasiira yow jox nañ la yiw gu rëy nga doxe ko mais loolu manu la nekk règle pour nit ñi foo ko bi leer waaw <laughs> moom mu jàpp ne xadiis bi malgré côté càllale bi noonu mais xadiis bii nii euh, leeru waxu yonent bi alayhi salaam la waaw mooy bi naan euh, ñu rappelé ko urid uridat alayya ujuuru ummati hatta alqadaatu yuxrijuha arrajulu min almasjidi wa uridat alayya dunuubu ummati falam ara zanban a'zama min suuratin min alqur'aani aw aayatin uutiihaa rajulun summa nasiyahaa. Abdullah yonent may saa saam ne dañ maa xam nga wax nañ ko sax Abdullah dañ maa gaaral sama payu xeet seeni payoor. seen jëf yu baax hatta tal salte tilim tilim taq-taq bu nekk ci jàkke ji wala lu dul noonu nit ki génne ko ci yiw yi waaye yi euh, euh, euh, gaaral nañ ma bàkkaar yi sama xeet gisuma bàkkaar bu gën a màgg saar ci alquran wala aaya ci alquran wala aaya boo xam ne joxees nees ko am kóor mu bàyyi ko léegi mu bàyyi ko foofu mooy wax ji est mooy mu fàtte ko la summa nasiyaha mooy loolu noonu moom dafa jàpp ne wax ji waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam même bu dee côté càllale léegi diñ eh, ma ne mais attends salaf yi xamuñ woon yu mel noonu ma ne non waxuñ la ñoom amuñu koon parce que dafa am technique yu ñu teg yoo xam ne moom lañuy nangoo xadis bu wér loolu dafa leer ci ñëpp ñoom nag bu ñu amul woon baatin yonent saa salaam kenn du toppatoo ay waxam te baatin zanu ci loolu amul ça n'existe pas moo tax tam na su na jullootu na ki nga xam ne jàpp na ne ay ñoom imaamul Ahmad ñoom imaamul Bukhari yi ah, imaam Malik moom gars yi ko parce que gars yi <laughs> jox nañ ko respect bu rëy <laughs> te ñoo moo yey waaye ni ñu ko joxe respect bu rëy lañ ko waroon a joxe ci des mooy ñi ma tudd ñoom al imaam Ahmad imaamu al Bukhari imaam Muslim al imaam Abu Dawud al imaam ad-Daarimi Maaja al imaam an-Nasaa'i al al yooyu surtout ñu ma njëkk tudd ci kaw ama al-Bayhaqi ku jàpp ne ñooñu amuñ woon baatin dara mooy yow baatin masulee gis ci kaw suuf loolu bu yaboo mu leer la surtout ñoom bu ñuy wax ci xadiis ñoom nattewuñ ko nattu dañuy xool est-ce lii leer yoneen saa salaam biir kan moo ne amuñu ko tudduñu ko bul teg de xamuñu ko waaw imaamul Buxaari yi rahimahullah nga xam ne bi muy bind xadiisam eh, saxiixam bi bokk na ci ni nga xam ne noonu la doon def da doon sangu set istixaara eh, laaj yonent bay saa ba par istixaara ba eh, est lii nii waxu yonent bay saa saa la def ci précaution yooyu mu doon jël jàkkaay yonent bi alayhi salaam dóor koo dugal yow yaakaar nga ne kooku sawaay <laughs> mais sauf que mbir mi mooy moom xoolul li ñu xool mooy tàllale bi nit ñi ci nekk lañ doon xool xooluñu est wax gii nii waxu yonent bi la est-ce que yonent salaam a ngi ci walla déet ñoom du loolu lañ doon niit niituñu loolu ñoom li ñu niit mooy kan nag kan moo nekk ci tàllale yi te noonu la ñuy xadiis bu wéram déet waaw xadis même bu bu da'if manu la nekk ne leen saa sala ma ko wax lu bari ci ñoom di ko wax surtout ñoom al imaam an-Nawawi ñoom imaam al-Haafiz Hajar ak ñeneen ak ñeneen naan bu dee day wax ci ngëneelu jëf yi ak fadaa'ilul yooyu ngëneelu jëf yi te wéram ak faiblesse am réyul doofam réyul loolu aayul ñu koy jëfe mais nag bul fas ci sa xol ne leen saa salama ko wax parce amaana waxu ko waaye le fait que nga jëfe ko mooy parce amaana moo ko wax te pourtant dafa waaw kon ñoom côté boobu lañ doon xool sauf que Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu moom côté moom moom du moom jàngul yooyu sax loolu dooy affaire moom affaire u bi est diw ak diw loolu moom du mbiram lii moom li ko ñor mooy wax ji est ce que waxu yonent saa salaam la te loolu borom bi moo ko may loo xamante ne nii day xàmmee leer gi ciy jóge mu xam ne li yonent saa salaam la ko wax loolu képp la waaw kon xadiis wér naa wérul kenn du ko teg ci parce que ñoom diw parce que loolu boo ko tegoon zanadiqa yëpp tëb waaw ku nekk di wootewu ay maqaama yow yow yow daa nekk affaire yi am na rek gaa yi di wootewu ay kàcc naan lii xadiis la <laughs> ci ci ñoo xam ne. amul jaar fii amul benn dara fii c'est connu lii la xam nga ko affaire bi lii lii mooy xadis bu wér waaw <laughs> waaw awwaluhu saxiix wa huwa mattasal isnaaduhu walam yu'all aw walam yushadd aw yu'all yarwihi dabtun aabid daabitun an mislihi waaw waaw mu ngi noonu mooy da ngay nekk xadis bu wér xam nañ niñ koy xamee waaw day nekk loo xam ne day nekk musnadun lu ñu càllaleel ba ci yonent bi alei salaatu salaam wala ba ci saxaabu bañ koo wax te du am du beru du nekk loo xam day am illa day am problème ba pare góor ñi nga xam ne ñooy ñoo nekk ci càllal ñu ñu jokkaloo ba pare nekk ñoo xam ne ñu wóor la ku wóor jële ko ci ku wóor waaw kon loolu technique yooyu dañ koo xam loolu nag moom la ñuy xamee xadis bu wér bu wérul waaw léegi nag ku yàlla may lale nga mën a gis leneen loolu kenn mënu la koo tere waaye sa loolu mënuñu koo jël di ko defu règle waaw ça c'est une très bonne entre parenthèses pour <laughs> ñuy def <laughs> différence entre ku nekk ak fi muy waxe waaw waaw ku nekk ak fi muy gise a Cheikh Abdul Aziz moom leneen la feneen la gisee mooy moom wax ji lay seet waaw boo xam ne boo ko waxee dina xam ndax li yeneen saa la ma koo xam biir alors que ñee xooluñu loolu ñoom li ñu xool mooy càllale bi loolu moo tax ñu naan bii de ñoom muhaddisuuna yi da'ifur sanadi waaye sahihul matn waaw càllale boo waaye nag li muy wax de li ñu biir contenu bi moom wér la <laughs> kon Cheikh Abdul Aziz moom mu jàpp ne kon xadiis bi yore saa salaama ko léegi nag mu des <laughs> léegi nag parce que da ne bi al hadisu moom daa jàpp na saxee wa nuuruhu sallallahu alayhi fii loolu la wax <laughs> mu ne hadis bi wér na waaye leer te leeru yonent bi alayhi salaam lu tax parce que leeru yonent sallallahu alayhi mu ngi ci hadis bi bi nga waxee kaddu yi wax ma ko nii leeru yonent sallallahu alayhi wa da ci génn waaw <laughs> loolu mooy wane lii waxam la de <laughs> waaw moo tax ab kazzab man na wax dëgg est-ce que c'est pas possible kazzab ab fenkat wax dëgg mais comme que daa mii na wax dëgg bañ ba ba mu extrapolé ci bañ tudde ko kaddaab mubaalaga siratul mubaalaga kooku day tax jéggi dayo ci kàcc day tax léegi dañ koy classé